ñu ngi woon ba léegi ci xadiisu hijrati rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam min makkata ilal madina muy gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge makkatal mukarrama dem madinatu rasulillah ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah, jeexaloon nañu qissatu suraaqat ibn malik ibn junshum radiyallahu taala anhu ah, kon ni ñu ko waxe woon bi ñu doon jeexal jotaay bii ñu génn que dafa am loo xam ne dañu ko fàtte woon moo waroon jiitu sax qissab suraaqat ibn malik bi radiyallahu anhu wa arda muy nettali yoon bi ginnaaw biñ jógee ci xaaru thawr xaar boobu nekk ci jabalu thawr moom aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi ak aamir ibn fuhayra ak daliluhu daliluhuma abdullah ibn urayqit radiyallahu ta'ala anil jami' mooy xadis boo xamante ni imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy solo ci sanad bu saxiix ci isnaad boo xam ne càllale bi bu dëgër la waaye na ko noonu imaam al buxaari raximahullahu taala solo na ko moom it solo na ko euh, ci kitaabu ma solo na xadiis bi ñuy bëgg a wax daal dina ko fay solo moom imaam al Buxaari raximahullah ah, waaye mooy téere bi mu def ci wàllu jaloore yi kitaabul manaqib téere bi nga xam ni day wax ci jaloore yi nga xam ne mooy jaloore yi waaye génn na ko ci yeneen bërëb ci saxiix bi ba léegi ne ba léegi moom imaam al buxaari raximahullahu taala soloo na ko ci kitaabu fadaa'ilu asxaabi nabi sallallahu alayhi ci bunt bi nga xam ne moom la def baabu manaaqibil muhaajiriin wala nga ne baabu manaaqibul muhaajiriina wa fadlihim bunt bi def ci jaloorey muhaajiruuna yu jóge woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman radiyallahu anhum dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam wa fadlihim ak seen gëneel foofu it indi na fa bi eh, xadiis bi bu ahmad ibn hanbal rahimahullah di boroom ngir bi nekkoon sëriñ ci imaam al buxaari raximahullah ak ñoom imaam muslim ibnul xajjaaj imaam ahmad raximahullah dane xaddatanaa amru bnu nettali nañu amru bnu muhammad di amr di doomi muhammad abu saidin al anqazi di abu said lool moo doon dàkkantalam amr di doomi muhammad la tuddoon dàkkantalam nekkoon abu sa'idin al-anqaziyu nekkoon sëriñam rahimahullahu taala mu ne moom sëriñam boobu xaddasanaa nettali nañu israa'iilu di israa'iil an abi isxaaq mu jële ci abu isxaaq as-sabi'i raxmatullaahi alayhima moom abul isxaaq abu isxaaq as-sabi'i jële ci an al-bara ibn aazib mu jële ci seydina al-bara ibn aazib loolu mooy càllale kan imaam ahmad ibn hanbal raxmatullaahi alayhi bu dee riwaaye imaam al-buxaari bi raximahullahu taala riwaayé bi nga xam ne moom la njëkk solo ci xadiis bi muy ci kitaabul manaaqib moom imaam al buxaari raximahullah dane xaddatanaa muhammadu bnu yuusuf mu ne nettali nañu sama sëriñ di muhammadu bnu yuusuf qaala nee na xaddatanaa ahmadu bnu yaziid ibni ibrahim abul xasanil xarraani sëriñam boob di muhammad ibn yuusuf mu ne nettali nañu ahmad ibn yazid yazid di doomi ibrahim dàkkantalam di sëriñu sëriñam boob di ahmad ibn yazid nekkoon abul xasanil xarraaniyu bokkoon ca waa xoraa foo fële ca benn dëkk la bu nekk ah, ca siri shaam xarraan qaala mu ne moom xaddatanaa nettali nañu zuhair ibn muawiya di zuhair ibn muawiya qaala moom mu ne xaddatanaa abu isxaaq ki ñu nettali ki ñu nettali mooy abu isxaaq mooy ki ñu gisoon sànq di abu isxaaq as-sabi'i al-kuufi raxmatullah alayhi qaala mu ne sami'tu dégg naa albara ibn aazib dégg naa seydina albara ibn aazib bokkoon ci saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum loolu mooy càllale boobu noonu bi nekk ci kitaabul manaaqib bi mu ko solowaatee moom imaam al buxaari raximahullah moom dafa ne xaddatanaa abdullahi ibn rajaa nettali nañu abdullah di doomi raja qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu israilu di israil euh, moom mu jële kan an abi isxaaq mu jële ci abi isxaaq di ba léegi an il mu jóge ci al bara moom mu jële ci al bara ibn azib da ngay gis ne yoon yépp dafa jaar ci abu isxaaq assabii mu jëlee ci seydina albara ibn aazib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma huwa wa abi aazib lan la xadiis bi wax bu dee imaam al buxaari raximahullah dane kon albara ibn azib mooy nettali mu ne ishtara abu bakrin radiyallahu taala anhu min azibin raxlan bi thalathati ashara dirhaman mu ne ishtara jënd na abu bakrin di seydina abu bakrin as-siddiq mu ne kon dafa jënd ci moom raxlan dafa jënd ci kan Azib Azib di bàyyu kan albara mii di nettali histoire bi raxlan mooy équivalent li ñuy teg ci fas mooy ak teg ak teg voilà warkatu fas yi xam nañ liñ naan ak teg ak ñi nga xam ne dañuy takk charrette teg yi ñuy teg ci kaw diggu fas wi ndiggu fas wi ngir boo ci toogee muy nooy lool nag bu dee ci ci géléem bu dee ci fas sarji lañ koy woowee ak sarju bu dee ci géléem lañ naan ar raxlu nee na loolu la jënd jënd ko ci sama baay di Aazib ah bi nga xamante ne ci la def loolu moom Seydina Abu Bakar ñëw jënd ko ci moom ñaata la ko jënde mu ne bi dirhaman mu ngi ko jënde treize dirham fukk ñetti dërëm la ko jënde du dërëm yi léegi nag yi ñu xam ci réewi wolof fa qaala bi mu ko jëndee moom seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda dafa ñëw ne ko eh, fa qaala abu bakrin li aazib mu ne seydna abu bakrin radiyallahu anhu wax sama baay aazib ne ko muril baraa fal yaxmil ilayya raxli bi mu ko jëndee ba pare mu ne albaraa ibn aazib radiyallahu anhu waxal sa doom jii di aazib di di albaraa falyaxmilhu mu yenul ma ko ëndil ma ko ilayya rax ilaa raxli mu ëndil ma ko ci sama kër moo tax ci riwaa imaam ahmad bi mu ne muril baraa falyaxmilhu ilaa manzili mu ne ko digalal al baraa ibn azib mii mu daldi ma koy indil fii sama kër waaye fa qaala aazibun aazib ne ko di bàyyu albara ibn ma ibn euh, aazib ndax dafa amoon albara ibn maaruur moom lañ gisoon ca gàddaay ga ñu jaayante woon ak aleyhi salaatu wassalaam moo fa nekk Kaab ibn Maalik radiyallahu anhu waxoon ne wa kaana maana sheykhuna wa kabiruna albara ibn maaruur te àndoon na ci délégation bi ñëwoon doon euh, euh, aj si ba ñu jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu suñu kilifa di al bara ibn Ma'rur kii nag ginoon na ndawe ci tuut bokkoon jamono ji mooy al bara ibn Azib radiyallahu anhu wa an abiihi Azib Azib ne ko di bàyyam ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhuma laa hatta tuhaddith hatta tuhaddithana kayfa sana'ta anta wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makka wal mushrikuuna yatlubuunakum allahu akbar mu ne ko déedéet duma ko digal sama doom ji duma ko wax mu yóbbul la mbir mi lu dul ne dang maa nettali keroog ba nga génnee yow ba yonent bi alayhi salaam génnee ànd ak yow te yiifiru Makka yi kuffaaru Qurayshi ni di leen seet ana histoire boobu laa bëgg nga nettali ma boo ma ko nettalee ma digal sama doom ji Albara ko mu daldi may yó daldi la yóbbul mbir mi waa léegi masala fiqhiya est njaay mi moom dafa am charte de mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu gis nañ ne dane dane moom jaay da ko jënd ne ma yóbbul ma kii yóbbulal ma ko yóbbulal waxal sa doom mu ëndil ma ko mu ne ko duma la ko du ko yóbbu fekk nga waxal ma lii nga nettali ma xewoon moo tax imaam alxataabi rahimahullah Euh, mu ne ci côté njaay mi charte bi waaye tamit ci côté lan ci côté euh, jël xaalis ci xadis ci jàngale xadis est-ce que loolu moom lu mën a nelaam déet am moom bu dee ci dernière question bi ñu wax imaam alxataabi mu ne raximahullah tamassaka bi hada alxadis man istajaaza axda al ujrati ala taxdiis wa huwa tamassukun baatil li anna haa'ulaa'i ittaxadu taxdiisa bidaa wa amma alladii waqa'a bayna caazibin wa abii bakrin fa innamaa huwa calaa muqtadaa al caadati al jaariya bayna tujjaar bi anna atbaahum yaxmiluuna sila ma al mushtari sawaa sawaun aataahum am la euh, moom imaam alxataab mu ne question bu mujj bi mooy bi njëkk bi ñu njëkk kii dinañ ci ñëw mooy ci wàllu charte gi nekk ci njaay mi euh, mooy ne mu ne am na ñoo xam ne dañoo jàpp ci xadiis bii di dëgëral mooy di ci istidlaal di ci ute dalil muy seen dalil ci ne lii day wane ne jël xaalis ci jàngale xadiis lu baax la comme nit ñëw nga ne ko bala malaa jàngal xadiis nag fokk nga fay ma ma door laa jàngal xadiis ndax lan ñoom dañ ne ndax al Azib al Bara ibn euh, ci boppam moom dane Seydina Abu Bakar bala ma laa jox sama service u doom sama doom di la yóbbu li nga bëgg nga xam ne loolu ab service la foog nga jàngal ma xadiis moom mu ne hada istidlaalun baatil imaam alxataabi mu ne laa mu ne ñi nga xam ne ñoo jàpp ci lii naan lii ab dalil la ngir loolu mu ne loolu sukkandikuwaay bu neen la wa tamas tamassukun baatil jàpp ci lii ngir daganal loolu lu neen la mu ne ndax gaa yi nga xam ne dañuy jël xaalis ci di jàngale xadiis ñooñu noonu dañoo jàppe mbir mi ab marchandise lañu ko def ba ba lañoo jàngale xadiisu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam fokk nga jox leen xaalis ñoom fond de la seen comme marchandise mu ñu yor bala ngeen a nii rek mooy ñu ne la aywa jox ma xaalis boo bëggee comme ma ne man daal am naa fi yu may jàngale bala ma koo jàngal kenn day fay ah, moom loolu la wax imaam alxataabi raximahullah mu ne kantaas lii lan moo tax ma wax loolu que ne tamassukun baatil téye ci moy ci dafa nekk loo xam ne lu neen la mooy li tax ma wax loolu mooy ne euh, lii nii dox diggante Seydina Abu Bakar ak Azib radiyallahu anhuma aada la ci aaday jaaykat yi jamono yooyu loolu aada ju ñépp xamoon habitude la bay na tujjaar diggante commerçant yi këne ñi nga xam ne ñooy topp ñoo nekk ak ñoom di seen ñiy ànd ak ñoom seen boo yeeg yooyu dañuy yenu marchandise bi nga xam ne moom lañu jaay kiñ ko jaay dañ koy jaay nit ba pare utal ko ku ko yenul mu dox ànd ak moom yóbbul ko ba foofu moo xam waa ji jox na ko dara wala joxu ko dara moom loolu la wax imaam alxataabi waaye masala bi buñ ko ginee poussé mooy est-ce que jël ci moo tax imaam alxaafiz ne raximahullah bi mu indee waxu imaam alxataabi bii mu ne amul benn sikki sàkka wala rayba anna fil istidlaali lil jawaazi bi daalika bu'dun mu ne amul sikki sàkka këni nag bëgg sukkandikoo ci lii ngir ne jël ab pay ci xadiis jàngale ab xadiis wala ay xadiis daldi di koy yoonal wax dëgg yàlla nag nar ci amul benn sikki sikk sikki sàkka këne bëgg cee nag euh, fondewu sukkandiku ci xadis bi wax dëgg nag lool sori la nag ndax lan mu ne li tawaqqufihi ala anna aziban law istamarra ala al imtinaa ma irsaal ibni lastamarra abu bakrin ala imtinaa min at tahdith ndax lan euh, waa ji et eh, comme si que ne bu bu doon ne dafa bañoon yónnee Seyna Abu Bakar marchandise bim ko jaay que kon bu boobaa moom mooy ki wax waa ji supposé loolu. que ne moom que ne sukkandikoo ne dañuy day wane ne jël ci xaalis ci jàngale xadiis kon loolu li muy tekki kon daf kooku daf bëggoon a wax ne Seydina Abu Bakar bu doon ne Azib da ko bañoon nettali li xew Azib danaan ko kon léegi dootuma ko yónni te loolu moom lu sori la euh, loolu noonu mooy li gën a dëgër mooy li imaam alxataabi rahimahullah wa insha allah waaye jël alal ci jàngale xadiis lu baax la am lu baaxul buñ nee jàngale xadiis nag jàngale alxuraan da ciy dugg jàngale yooyu yëpp da ciy dugg loolu dafa am wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim moom la imaam as-Suyuti di wax ci alfiya bi naan wa aaxidul wa aaxidul ajral xadiisi eh, qadaxu jamaatun wa aaxaruuna samaxu wa aaxaruuna jawazu liman shughil an kasbihi faxtiira haadaa wa qubil mu ne wa aaxidun ajral xadiisi qadaxu jamaatun mu ne jëlu ak pay ci jàngale xadiis bu ñu nee jàngale xadiis nag mooy lépp lu jëm ci jàngale yi diine am na benn mbooloo ci boroom xam-xam yi comme ñoom imaam Ahmad ibn Hanbal jële nañ ko ci moom ak ñoom imaam Ishaq rahmatullah alayhim ibn Rahaway këne loolu lu bon la kenn du ko def mooy ne ñoom nanguwuñ kuy jël kuy jàngale xadiis ndax kook dañoo jàpp ne fond de commerce la def affaire bi xadiisam yi ñoom dañ imaam ahmad da koo bañ catégoriquement moo tax mu ne wa axidun ajral xadiisi qadaxu jamaatun am mbooloo jam nañ loolu nanguwuñu ko wa aaxaruuna am na ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yoo xam ne samaxu ñoom daal nañ koy permettre comme ibrahim yaqub ibn ibrahim nga xam ne ak dawraqi nga xam ne sëriñ la woon ci imaam an rahimahullah moo tax xadiis ba nga xam ne moo doon wax ci wa an rajulin saxiba rasul sallallahu alayhi wa sallam boo bële imaam an-Nasaa'i dane woon xadiis bi sëriñam di Ibrahim di ad-Dawraqi rahimahullah moom dane woon xadiis bi bala mu ko jàngale kenn da ngay fay diinaar wala nisfu diinaar da ngay fay équivalent loo xam ne tey mën na mat ay 200 euros wala lu ko jege mel ni dayam ku taxaw ci bunt bi ku bëgg jàng xadiis bi foog nga fay moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañu jàppoon ne te loolu teewul mu nekk koo xamante ni mina siqaat loolu du jam ci boroom xam-xam yi pourtant considéré nañ ko moom mina siqaat bi ibra yaqub ibn ibrahim ak dawraqi mu ne wa axaruna am na ñeneen ñoo xam ne jawwazu ñoom dañ koo permettre li manistughil koo xam ne euh, ñi muy jàngal ñoo ko préoccupé ba manu la nag taxawu ndax nit la day dund day yor famille am ay bëgg-bëgg même bu amul famille day yor bëgg-bëgg yoo xam ne ci xaalis la jëm war koo régler bu dee ne nit ñi ñoo ko préoccupé ba manula liggéey yi warul la def leneen ndax tout le temps nit ñi ngi ñëw di jàng si ñii di jàng si alxuraan ñii di ma ne alxuraan nag pas tari rek de mais di jàngal di jàng si tamit. Euh, xam-xamu alxuraan yi xadiis ay fiq fu nekk mu dugg ci gaa yi préoccupé ko noonu ñu ne noonu ku mel noonu wa jaw jawazu liman shughil koo xam ne dañ koo préoccupé ba manu la uti loo xam ne moom lay dunde wala lu muy faje ay soxlaam am ni booloo ci boroom xam-xam rahmatullah alayhi ne ku mel noonu moom permettre nañ ko moom imaam as-Suyuti rahimahullah mu ne faxtiira hada wa qabil ñetti wax yooyu bii mujj bi mooy bi ci gën a dëgër wax faxtuira ñu daal tànn hada mooy wax bu mujj bii wa qabil ñu daal di koy nangu ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ci saxi imaamul Buxaari xadiis bu fa ne mu ne lu gën lu ngeen jël ci ak pay mooy téere yàlla bi te tamit Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ba ñu àndee mbooloo mële moom mooma doon moccu waaye nga xamante ne nii dañu demoon ci demoon benn voyage ñëw ci benn dëkk boo xam ne gaa yu nay lañu gaa yi nanguwuñ leen a ganale te pourtant loolu moo nekkoon aadaay araab yi dañ leen a xamoon ci ganale mais ñu dem gaa yi nanguwuñ leen ganale te ñu ngi sonnoon seen provision jeex ñu nekk ca bunti buntu dëkk ba sonn tëdd fa ñu jekki woosi leen ne leen kat chef de quartier bi jiit da ko fett ba boo moywul day faatu ndax am na ci yéen ku mën a mocc mu ne man ñeneen ñu àndaloon yépp jaaxle waaw moom moom de xam nga wuñu ko micc mocc moom mu ne waaw nee nañu ànd dem ñu dem liñ àggee fekk chef de quartier baa ji waaj dee ndax affaire bi fettu jiit gi sonal na ko mu daldi koy jàngal faatixa faatixa la doon tari di ko mocc ba mbir mi daldi di wàcc ba mu defee lool gaay nag dalee na waaw dañ ne ko dañ lay mo ku mën a mocc ñu ne moom mu ne leen nag ñun yéen dañ leena waxoon ngeen ganelu mu ngeen bañ ñoom ñu ne teg nal nañ leen bu dee wér wér na kii bu mag mooy parti bu mag ci suñu troupeau yi ay xaraki gëléem yu bari dinañ leen ko jox mu dem biñ kiiwee mu jël lool bi mu demee wax ko yonent bi alayhi salaatu wasallam ko li eh dafa xaraam yóbbul dellul waaye dana ko kan moo la xamal ne faatiha day faj ba pare bu ma juumul sédd nañu ko waxoon nañu sédd ko ci loolu noonu ci loolu noonu nga xam ne moom lañ leen joxoon ci troupeau boobu ne loolu lépp day wane ne bu xaraamoon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam du jël lool ainsi suite ak yii nii masala la boo xam ne incha allah li ci gën a dëgër mooy li imaam as wax ne fax tiira hada waqbil ñu daal di tànn lii E, te daal di koy nangu kon loolu mooy masalaam jëm ci jël e, e, ak pay ci li nga xamante ni nii mooy jàngale moo xam jàngale alxuraan moo tax tey école yi daara yi bu fi kenn nekk naan pourquoi ñu naan dañuy fayeeku non c'est pareil bi nga woo mu conférenceal la di wa aaxidun ajral xadiisi qadaxu jamaacatun wa aaxaruuna samaxu wa aaxaruuna jawwazu liman shughil fa xtiira haadaa wa qubil wan kasbihi voilà liman shughil an kasbihi koo xam ne dañ koo préoccupé an kasbihi mu dem di uti loo xamante ne ni moom lay faje ay soxla mu ne fa xtiira haadaa wa qubil kon commerce Euh, conférencier bi yow bu dee ustaas bi moom amul possibilité liggéey ndax yéen ndax yéen ndax gars yi ñoom seen bëgg-bëgg rek lañ am te tamit c'est normal tamit des fois c'est normal ndax sa diine dalaa war a jaral lu bari ndax ku ruus ak ku rëy du xam tus il faut ngay laaj di jaxasoog boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi bu dee yéen fexe nag bu dee dëkk bi ñépp moom la ci moom la jëm mais kook fan lay liggéey léeg-léeg sax bu bëggee noppalu ko sieste yi ngay def yow boo amee temps du ko man ndax tout le temps nit ñee gi ñëw kook lan nga bëgg kook kay bu ko neexee mu ne nag ah mais nag bu boobaa na bañ a def tamit lu extraordinaire te tamit am na benn affaire bu dee na dëkk bi dëkk bi nekk moom rek ka fi man affaire bi te muy xam-xam boo xam ne dañ koo war a xam par bu boobaa amul droit nag di ci jël pay kooku jàngale ko day nekk par ci moom ndax bu boobaa lii mooy bu dee ne ñiy jàngale dafa bari mais bu dee ne yow rekk ka ko fi man te muy nekk xam-xam yoo xam ne comme jàng alxuraan jàng xadiis xam fiq yooyu yow rek ka ko fi man nga bëgg ne da ngay taxer nit ñi non bu boobaa déedéet bu boobaa da koy def ndax bu boobaa nag. yow ci boppam nga jàngale lool dafa nekk farata alors que bu fi ñépp nekkee man na bañ a doon farata ci yow ndax ñeneen ñi kon waa joo xam ne daara la yor moo tax internat yi noonu la te résultat yi gis nañu ko internat yi laaj suñu jamono ji ak daara ndax daara yi nam demoon jamonoy maam demeetul noonu temps yooyu mbay mi boo ci jàppee sàq mi fees daanaka noor bi mën na leen a yor yalwaan bi daanaka dañ ko doon def dañ leen ko doon digal ngir toj seen xol ak yooyu daal leen tarbiya waaye léegi wute na léegi wute na léegi xoolal ñooñu nga comparer leen ak internat yi nga xam ne dañuy fayeeku gone nañ fay seen condition yi baaxe ak ni ñuy jàngi njàng mu gaaw te sell taril la alxuraan mënal la tajwid yéeg yépp ci loo xam ne du yàgg ndax loolu la foog nga fay yu mel noonu moom laaj ci fay dagan na voilà léegi mu des suñu deuxième laaj mooy euh, waaw njaay mi moom euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu dane dane euh, euh, na ko mooy ne mbir mi dafa am charte mooy ne dane duma la duma la ko te nga yóbbu digalal sa doom ji mu daldi di ma koy yóbbul muy masala njaay ak charte ah masala boobu ah dañuy gis ne gisoon nañu fi wax ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ah que ne mooy bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan kullu shartin laysa fi kitaabillah fa huwa baatilun fa huwa baatilun baatil walaw balagha mi'ata shart mooy xadiis yi ñëw ci dafa bari moo tax imaam bu siiw boobu entre imaam abu xanifata nu'man ak ibn abi layla ak ibn shubruma ca ajja seet taalibe bi ñëw ku ci nekk mu dem ci laaj la lan mooy àttewu njaay goo xam ne dafa am chart kii ne ko baaxul kii ne ko baax na kee daal di koy permettre xam nga xaraam baax na ak baaxul mooy ñaar opposé yi waaye ku ci nekk am na dalil insha bu ñëwee ci qissatu barira ci madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam dinañ gën dugg ci wàll wi waaye fii liñ fiy wax mooy ne mooy li imaam alxataabi rahimahullah wax këne lii aada woon ci jaaykat yi jamono yooyu waaye tekkiwul ne mbir mi mooy ne bu bu bu ne ko woon non duma ko yóbbu mooy njaay ma day yàqu déedéet mooy li imaam alxataabi wax ne loolu ci aadaay tujjaar yi la woon aadatu ak tujjaar la woon seeni loolu dafa nekkoon ci seeni aada moo xam waa ji fay na ko wala fayu ko dañ doon def loolu waaye dinañ ci gën a ñëw insha bu ñu àggee ci euh, période médinoise bi insha allahu taala kon seyna abu bakrin radiallahu bi mu ko ne kon muril bara falyaxmilhu ila manzili wala ila rahli mu ne ko digalal sa doom jii di albara ibn maazib radiallahu mu daal di ma ko yenul yóbbul ma ko rahli ca sama kër Azib ne ko déedéet fekk foog bala moo def lool foog nga daal may nettali anta kayfa sanaata lan nga def anta yow wa rasulallah ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xiina xarajtuma ba nga xamante ni ci ngeen génn min màkkata màkkatal mukarrama wal mushrikuuna te mushrikuuna qurayshi yatlubuunakum ñu leen doon topp doon leen seet qaala seyna abu bakar daal di koy nettali ne ko irtaxalnaa ma min makkata fa axyaynaa aw saraynaa laylatanaa wa yawmanaa xatta adharanaa wa qaama qaa'imu dhahira mu ne moom seyna abu bakrin radiyallahu anhu wa ardaa mu commencé kon di nettali seydina azib radiyallahu anhu wa arda incha allah buñ àggee madinatul munawwara incha allah dinañ def tarjumaam moom seydina azib wabnihi albara radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon seydina abu bakar ne irtaxal min màkk génn nañu màkka di dem mu ne fa axyaynaa aw saraynaa laylatanaa guddi gi yépp bi ñu commencé bi ñu génnee Makka dañoo dox sans nelaw boole guddi gi ak bëccëg gi bëccëg gi guddi gi moo tax ci riwaaye imaam Ahmad bi mu ne xaraj naa fa adlaj naa fa ahsas naa yawmanaa wa laylatanaa mu ne génn nañu fa at laj naa mooy kuy dox guddi waxoon nañ la ca fajar lañ demoon ca troisième kii ba lañ génnoon ca guddi ga laata fajar di jot lañ génn dem mu ne fa asses naa ñu gaaw yow ma naa bés boobu lépp dañ koo dox walay late naa ak guddi goog guddi gay njëkk bëccëg gi mu ne xattaa avaharana wa qaama qaa'imu adh-dhahira ba ñuy dox ba njolloor ba njolloor jant bi féete nekk au zénith tàng jër wa qaama qaa'imu adh-dhahira jant bi nekk ca kaw mu ne fa ramaytu bi basari hal ara min dhillin fa aawi ilayhi mu ne mi mu tàngee noon ci njolloor gi ci laa xool man abu bakrin radiyallahu anhu wa ci riwaaye imaam ahmad bi mu ne fa darabtu basari hal ara dhillan na'wi ilay ma daldi sànni sama bët xool taxaw xool ndax dinaa gis ci désert bi fenn foo xamante ni dinañ fa gis ker goo xam ne ñun dinañ fa mën a dem daldi fay mën a nag toog noppalu mu ne fa ida saxratun ataytuha fa nadartu baqiyata dhillin laha fastawaytuhu thumma farashtu linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fii mu ne bi ma xoolee ma daal di gis benn xeer wu rëy rëy rëy muy gàndum xeer nee na ma daal di fay dem ma dem ci xeer wi ataytuha ma dikk ba ci xeer wi fa nazar ma xool baqiyata dhillin laha ma gis ne am na tamit loo xam ne ker gum xasa am mooy qa'imul zahira mooy ba commencé jéng noonu waxtu zawal boobu nga xam ne dina am lu amaale ker tuuti moo tax ma ne moo tax moom mu ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ma daal di gis baqiyata dhillin laha ma gis ne xeer wu rëy woowu am na tuuti ker bu ko dese mu ne fa sawwaytuhu ma ñëw daldi fi ker gi nekk ma maasale ko maasale ko summa farashtu lin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fii ma daldi fay lalal laltu yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na boroom xam-xam yi comme ni imaam alxaafis wax mu ne ama soit ay ñax la ko defal walla muy loo xam ne laltu goo xam ne moo ko yóbbaale woon buñ nee laltu nag bul xalaat basañ de mooy loo xam ne rek danga koy lal ci suuf man cee toog moo xam ne mooy dox sa digganteeg suuf si nee na ma daal di koy lalal yonent bi lalal lal ko ci suuf nee na bi ma defee loolu fa farashtu lin nabi sallallahu alayhi wa sallam mais ce que boppam la ko lalal mu ne déedéet yonent bi alayhi wasalaam laa ko dalaloon summa qultu ginnaaw gi ma ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ñëw ma ne ko idtaji ya nabiyallah ma ne ko tëddal fii yow yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wasalaam seyna abu bakar ne fattaja an nabi sallallahu alayhi wa mu ne yonent bi aleyhi salaatu daal di tëdd ndax sonn nañu ker goog rekk a fi am mu daldi di tëdd foofu euh, mu ne moom Seydina Abu Bakar ce que dafa ñëw bokk ak moom ker gu ndaw googu déedéet mu bàyyi sang bi nelaw mu dem defi leneen mu ne thumma talaqtu anzuru ma xawli hal ara min at-talabi ahada nee na ginnaaw gi bi ma nee yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëddal fii mu tëdd man ci laa jóge di def nag mooy di surveiller abords yi côté yooyu di xool ndax ñi ñuy topp tey kuffaaru Qurayshi ni amul kenn koo xam ne jege na côté yooyu wala di ñu seet si ñi nga xam ne ñoo ñuy recherche gis nga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne xaar bi ñetti fan la fa def lan moo taxoon mu def fa ñetti fan ngir xamoon na ne kuffaaru Qurayshi nii comme ni ñu ko defe dañu intensifier les recherches bi ñu ko gisul bi mu génnee rombuleen te gisuñu ko trois jours dañ ci intensifier recherche yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam ne noonu lay deme moo tax fa kamanaa fil xaari yu dugg dugg ci grotte ba foofa nekk fa trois jours ba nga xam ne ci la affaire yi di relâché tuuti ndax événement yépp a yem gone gu réer wala avion bu réer wala yu mel noonu jour bi nga xam ne jour yu njëkk yi niñ ci intensifier recherche yi bokkul ak bu ci bu yàggee tuuti loolu na xamoon moo tax génnul këram moom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu jubali yoonu Medina déedéet dañu nekk ba pare mu jaar jël montagne bi au sud sud de la la ne woon alors que boo fay dem ci nooru Makka ngay jaar allahu akbar al axdu bil asbaab nga xam ne tamwii la daal réeral kuffaaru Quraysh ni ndax dañ naan ku fiy jóge fii comme si yoon wi yoonu Médina ku ne woon Ndakaaru mooy Mauritanie foofa la Médina féete yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn jaar côté Casamance jaar ci sud bi mooy au mu jaar ci ñaay yi jëm ci kaw mais mu jëm côté Mbour te ñëpp xam nañ ne côté Mbour du côté boobu kuy dem Saint-Louis doo ñëw boobu boo ñëwee ci suuf dem ay Kaffrine yooyu wàcc loolu foofu mooy kontreeru opposé wu bi la leen jaar ngir sànni leen kon moo tax Seydina Abu Bakar xamoon na ne gaay dinañ leen seet moo tax nee na bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëddee foofu summan talaqtu man ma dem anzuru ma yi may xool li nga xam ne moo nekk sama wet li ma wër côté yooyu hal ara min at ahadan ndax dinaa gis kenn ci ñi nga xam ne ñooy ñoo ñuy topp bëgg jàpp mooy mu monter la garde bu doon tey liñ naan monter la garde mu ne fa ida ana bira'i ghanamin bira'i ghanamin yasuuqu ila as-sakhra bi ma paree noonu di wër noonu bi may wër di xool ndax naa gis kenn ku ñuy topp ma yékki gis ab sàmmkat boo xam ne mu ngi yor ak juróom ay troupeau di leen sàmm di leen dàq nag di ut si ci xeer yi nga xam ne foofu la yonent bi alayhi salaatu salaam fi mu tëdd noonu ci ker gu ndaw googu fa des mu ne moom yuridu minha alladhi aradna lan moo ko fa yóbbu woon lan moo tax mu dirigé wu foofu ak ak xanam yi ak bëyam yi ak xaram yi yooyu mu ne yuridu dafa bëggoon alladhi li nga xam ne aradna moom moom lañu bëgg ñun ci ker mooy dafa tàng moom it tàngara ba mu ngi ut foo xam ne fa lay kerloo moom it mu gis xeer wu mag woo mu jëm si fa ma dajeeg moom nag ma gis ko muy ñëw nee na bi mu ñëwee bi mu agsee mu ne fa sa'altuhu ma di koy laaj man Abu Bakr radiyallahu anhu fa qultu lahu ma ne liman anta ya ghulam ma ne ko yow ngone si yow jeune bi mooy yow booy bi kan moo la moom kan mooy sa sang ndax araab yi lu ëpp ci seen jur jéeg yooyu seen jaam yi lañ ko doon jox ñu leen di sàmmal am na nag ñoom ci ñoom ñoo xam ne dañ doon sàmm comme alayhi salaatu wassalaam mu ne ko liman anta ana kan moo la moom yow ngone yow jeune bi yow sàmmkat bi fa qaala mu ne li rajulin min qurayshin mu ne ki ko moom mu tuddal ma benn waay benn góor ci waa quraysh sammaahu mu tuddal ma ko fa araftuhu ma xam kooku fa qultu ma ne ko man abu bakr radiyallahu anhu hal fii ghanamika min laban ne ko ndax sa troupeau bi am na soow moo xam ne man nga ñu ci nàndal xaala ngone euh, jeune bi ne ko sàmm bi ne ko naam aha kay qultu nee na ma ne ko man abu bakrin radiyallahu anhu fa hal anta xaalibun lana ndax di nga ñu rattal ndax man nga ñoo rattal mooy ñaan ko ndax man nga ñoo rattal may ñu ci meew mi qaala mu ne ko naam mu ne ko waaw mu ne fa amartuhu fa'taqala shaatan min ghanami nee na bi ma nee waaw jox ma ci ndigal ma digal ko mu daldi jàpp benn xar ci xaram yi ci troupeau yi mu jàpp ci benn summa amartuhu an yanfoda dar'aha fil minal xubaar ma digal ko nag mu daldi faxas weenu gàtt gi mu faxas poussière bi nga xam ne moo ci nekk ba nga xam ne soow mu muy ratt du ànd ak poussière mu ne bi ma ko digalee lool summa amartuhu ginnaaw gi ma digal ko an yam foda kaffayhi mu daldi nag faxas ay loxoom ndax mu bañ soow mi meew mi bañ a xejam fa qaala hakada daraba ihda kaffayhi bil uxra bi ma ko waxee fa qaala hakada jëf arab da koy woowe qaala mooy liñ ne nii moom la naan qaala loolu arab da koy wax moo tax ci xadiis nga gis xadiis biy wax yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu waree julli ñee ñaari ràkka waroon a toog julli goo xam ne ñeent la waroon a doon waroon a toog mu jóg saxaaba yi radiyallahu anhum daal di koy eh, koy yëgal këni daa waroon a toog mu ne fa qaala raawi bi ne fa qaala radiyallahu anhu bi kaffihi wala bi yadi bi yadihi an quumu mu ne nii mooy fa qaala neewul ne dafa wax déedéet fa qaala bi yadi mooy mu def leen signe ak loxoom ne leen jóg leen moo tax Seydina Abu Bakar tamit lool araab yi day wax lool mu ne bi ma ko waxee ne ko nag faxasal sa loxo ginnaaw bi nga fompee weenu gàtt mu ne fa qaala hakada mu def nii daraba ihda kaffayhi ila dil uxra mu jël benn loxo bi daal di koy dóor ci beneen bi mooy tenq yi def nii faxas loxo yi mu ne fa xalaba lii kusbatan min laban mu daal di may rattal lu néew ci soow lu néew nag ci soow la ma rattal mooy euh, amaana gàtt gi noonu soowam bariwul woon mu ne bi ma defalee lool waqad ja'altu li rasulillahi sallallahu alayhi wa idaawatan ala fammiha xirqa nee na ma daldi fekk man Seydina Abu Bakar mu ne fekk man utaloon naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam idaawa al idaawa mooy euh, ci der lay nekk ndab la boo xam ne ci der nga xam ne genre baak lay doon mu ne loolu fekkoon ma defaroon lawoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci der lay doon ilaawa comme gurtu ab gurtu lay doon waaye ci der lañ koy defare mu ne ma daal di koy euh, fekkoon indiloon naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yoroon naa pour suñu voyage bi idaawa ala famiha ci chimique gi mooy fi fi ndox mi jaar xerka ab morceau fa newoon mu ne fa sababtu ala labani hatta barada asfalu ma daldi jël comme que lu tuuti la ñu defal ci soow la ma rattal ma jël idaawa boobu ndox la ci defoon nee na ma sotti ko ci soow mi ba ni nga xamante ne nii ci lay seddee guy sedd commencé sedd bokk asfalahu ak asfalahu euh, suuf gi mu commencé seet mu ne fantalaqtu bihi ila nabi ma jël soow moomu daldi dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nga lii day wane lan lii at tawakkulu tekkiwul naa jël wàkkiirlu ci yàlla tekkiwul bu ma am xaalis xam nga gars yi léegi jàpp na ñoom balaa sëriñ bu am xaalis sax ñu commencé douter ci yow ndax sa sa sëriñ wóor naam wóorul di di douter ci moom nan moo tax muy am pour quoi pas kàccoor yu mag yi buñ amee pour quoi pas sëriñ bi du am limousine jet privé lan moo tax ba ba ba ba sëriñ bi manu ko am bu dee da cee bu dee da koo soxla kay di ci dox ay soxlaam na bañ a extravagant rek mais yéen lu baax rek ñu ne ñu ne moom sëriñ bu ko am gaay di la tuumaal naan ak bëgg àddina déedéet ak tawakkulu ala du loolu wàkkiirlu ci yàlla tekkiwul rafdul asb rafdu euh, al ak yu mel noonu du bañ alal ak yooyu déedéet mooy yow nga téye alal ji nekk sa loxo waaye sa xol na ci sa borom ne ba boo ko ñàkkoon moo nga ñàkk danku suuf ñoo yem boo alal jekkoon naax saay moo danku suuf boo yoroon mu wadd tasaaroo moo yem ci yow rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ay góor lañ ñoo xam ne la tulihim tijaara tekkiwul ne ñoom duñu commerçant dañuy commerce di jënd ka jaay di am ay post yu baax ci réew yi nekk ay ingénieur ay lu nekk waaye nag loolu moom doxul seen digganteeg seen jaamug yàlla Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu neewul ah non non daal dañuy wàkkeerlu ci yàlla dañuy dem gàddaay yi sans yóbbaale dara gisoon ne yóbbaale woon yóbbal sufra gi nga xam ne ëmb bi leen as-sayyidatu asma radiyallahu taala anha wa ardaaha daldi woon defal loolu jamul benn yoon wàkkirlu ci yàlla fexe ba am sama dépense kër sama dépense jour loolu tekkiwul ne walla denc pour suba loolu tekkiwul ne man wàkkirlu ma ci yàlla ñu naan saay nag ragalal yàlla ban ragal yàlla xanaa déggoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi Seydina Abu Umar ibn al-Khattab radiyallahu wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixayn xadis bu gudd boobu mu ko doon wax ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib al-Abbaas fekk ñoom Seydina Usmaan a nga fa Abdurrahmaan ibn Awf ñoom ñépp mu ne Fadak muy foofu nga xam dañ ko ubbi woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon jële ration dundu un la jël teg côté nga naan dangay am looy wax kan moo dàq wàkkirlu alayhi salaatu wassalaam huwa muta mutawakkiliin te pourtant ration wu un teg na ko du côté léegi yow ngay wax naan sawaay pourquoi ngay kiy denc pour suba déedéet luñ la mën a wax nag keneen mooy ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy royukaay bi mbir mi doo def lool ba pare sag njaboot nekk ci xiif nga naan muñ leen jullit day muñ déedéet du demee noonu lii mu def day wane ni yor wàkkeerlu ci yàlla tekkiwul ma croiser les bras ne man damay aji waaye duma ma yóbbu benn zaat du yóbbu benn provision ndax foofu bu ma demee damay wàkkeerlu ci yàlla moo tax ka ko waxoon imaam Ahmad ibn Hanbal dane ko mu mu ànd ci convoi bi ba pare moom ne wàkkeeru na ci yàlla mu ne ko déedéet boo bëggee wàkkeerlu ci yàlla ko ni nga ko waxe yow bàyyi fi convoi bi nga dem yow neen duggal désert bi yow neen te nga wàkkeerlu ci yàlla waa ji ne ko ko voilà yow wàkkeerluwoo ci yàlla waaye dangaa bëgg a wàkkeerlu ci nit ñi nga xam ne fu ñuy añe duñu la mën a bàyyi waale seen voyage bi fu ñuy jënd dinañ la jëndaalee loolu moo tax Seydina Omar ibn Abdullah ibn Omar radiyallahu bëggul woon di woor ci tukki bu dee dafa ànd ak ay nit ñu bari ndax lan la nit ñi wax irfa'u li li li li li li sa'im buñ lu ñu war a def rek ñu ne ah sawaay dafa war nañ ko ko defal ñu waree wàcc bagage yi eh, moom dafa war nañ ko wàcceel buñ waree lu ñu war a def nañ ko loolu nag day wàññi sax yool te ñoo di la liggéeyal ñoo la gën kon loolu jamul ak wàkkeerlu ci dara moo tax Seydina Abu Bakar ne te yonent bi alayhi salaatu salaam neewul sayyidatu asma mais lan moo tax ngay defar si lii nii di ñu utali ëmb nii di ñu yóbbu provision lu ñu war a lekk bàyyi ma ma wàkkeerlu ci sama borom anal Mustafa waxul loolu ah. lu tax ngay def lii bàyyi ma wàkkeerlu sama yàlla ma ci yàlla man la yàlla tànn waxul loolu te tamit dafa làqatu ci montagne bi trois jours ngir mbir yi dal loolu mooy al tawakkul al axdu bil asbaab wa taalluqil qalb bi rabbil asbaab sabab yi dañ ciy téye boo mënee ami milliard amal fekk lu dagan la te nga xam fi nga koy dugal mais xol moom buur yàlla rekk a fa nekk te mu dëggu moom mi boroom sabab yi téye ci sabab yi mais sa xol moom boroom sabab yee fay ne loxo bi nag ci la sabab yi kon mu ne seydna abu bakar radiyallahu anhu mu ne kon ma sotti ci ndox ci soow moomu ba ni nga xam ne ci lay sedd ci suuf mu ne fantalaxtu bihi ila nabi sallallahu alayhi wasallam ma daldi dem jël soow moomu daldi dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa waaqaftuhu qad istayqada ma ñëw sax fekk ne yeewu na mooy ne bul foog ne action bi ay seconde la de ndax boo bi mu ko nee nelawal dafa jóg di wër di wër di wër di wër ba gis kooku lool foog nga xam ko kon mu ne bi ma ñëwee di ñëwaat ci yonent bi alayhi wasalaam fi mu nekk fa waaqaftuhu qad istayqaza ma fekk ne sax yeewu na fa qultu ma ne ko ishrab ya rasuulallah ma ne ko naanal yow ndaw yàlla li alayhi salaatu fa shariba hatta radit nee na mu daldi naan daldi naan ba ni nga xam ne man ci laay gërëme ma gërëm ci naan gi mu naan mooy ne ma gërëm ci naan gi nga xam ne moom alayhi salaatu wasalaam daldi na koy naan mooy mu naan ba doyal mu daldi koy mu daldi gërëm naanam googu mu ne moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu wa arda Ah. summa qultu qad aana raxiilu ya rasuulallah qaala balaa nee na ginnaaw gi ma ne bi mu naanee ba ma gërëm mu ne ma ne ko yow ndaw yàlla li dem jot naam mooy ndax ñu laxas jot na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko am ci riwaaya imaam ibn euh, euh, al Buxaari bii ñii may wax nii moo nekk ci kitaabu fadaa'ilu asxaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam euh, bu dee ci beneen riwaaya bi nga xamante ne nii dafa nekk ci kitaabul manaaqib foofu dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko laaj thumma qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu naanee hatta raditu thumma qaala mu ne alam ya'ni lirraxiil ndax dem jotul imaam alxaafid raximahullah mu ne ni ñuy boolee loolu bii ne dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax dem jotul beneen bi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko laaj mu ne fa yujma'u baynahuma bi an yakuna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne dinañ leen dajale ci kaw ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo njëkk tàmbali daal di laaj fa qaala lahu abu bakrin sayna abu bakrin ne ko balaa ah kay tumma aada alayhi mu daal koy baamuwaat bi qawli qad aana raxiil moom sayna abu abu bakr daal koy baamuwaat ne ko qad dëgg-dëgg aana raxiil loolu euh, mooy dem laxas daal dinay jot nee na moom sayna abu bakar bi nga xamante ne ci lañ jógee foofu mu ne fartaxal naa ñu daal laxas daldi di dem mu ne wal qawmu te nit ñi yatlubuuna naa ñu ngi ñuy wër di ñu